fayaqulu alimaamu alxafidu abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu tabaraka wa taala rahmatan waasica fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi lbaabi alhaadi wal wal xamsiin ba'da al-mi'atayn baabu fadli ad-du'aa'i bi dhahri al-ghayb kon walillahi alhamdu wal minna ah, tey ñu war a gis xadiis non chapitre bu bees muy chapitre deux cent cinquante et un ci kitaabu da'awaat al al al al Eh, kitaab bi ñu nekk kitaabu eh, ad-da'awaat waaw eh, nga xam ne benn buntu lañ ci jotoon a gis muy buntu bi nga xamante ne mooy baabu fadli du'a di chapitre deux cent cinquante moom lañ jeexaloon muy suñu tom bi ñu génn tome soixante trois tey ñu war a ubbi tome soixante quatre ci chara bi waaye di chapitre deux ci téere bi war koo tàmbale yawmal xamis yawmal xamis euh, di dix-sept min shahri rabi'il awwali cent quarante mu tomboog li nga xam ne mooy onze septembre deux mille vingt-cinq bi madinati Villeurbanne al faransawiya Euh, hadis bi mu jëwoon a gis ci jataay bii ñu génn bi ñu jeexalee tombole chapitre deux cent cinquante doon wax ci ngëneelu ñaan quatre cent quatre-vingt-treize al imam ne wa an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala kaana min du'aa'i rasulillahi sallallahu alayhi wa inni as'aluka mujibaati rahmatik banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey niñ ko waxoon ni ubbi tome bu bees chapitre bu bees euh, muy deux cent cinquante et ba léegi ci kitaabu da'awaat muy mu ne deux cent cinquante et un baabu buntu fadli nga neelu addu'a i ñaan bi zahril ghaybi bi zahril ghaybi mooy ka ngay ñaanal nekku fa di ñaanal sa mbokku jullit foo xam ne moom dafa absent waaw mooy moom dafa fàddu nekkul fi nga koy ñaanale loolu mooy bi zahril ghaybi waaw kay nga xam ne yëgu ko sax loolu la yëgul ne sax yaa ngi ko doon sànni ay dog loolu la mooy bi zahril ghaibi loolu ngëneel gi nekk ci loolee xam nga ñu ngi ko doon wax rek bii weesu rek ñu ngi ko doon <laughs> ah, yàgg nañ ko wax weesu rek ñu ngi ko doon waxaat muy lu rëy rëy rëy waaw ah. léegi noonu la imaam tudde buntu bi mu dugg nag ci lam waxoon ne dina usaddirul abwaab dina ubbee buntu yi ci lenn loo xam ne cay aaya yoo xam ne ci alquran bu tedd bi ci aaya yoo xam ne bu màgg bi ci aaya yu tedd kon mu commencé côté alquran bi nga xam ne mook sunna ñooy ndox yi nga xam ne ci la boroom euh, riyaadu saalihiina yi nit ñu sell ñi mooy li composé seenu dund waaye li nga xam ne moo leen di sellal ak yëkkati mu wax ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yéegudde nee na walladina jaa'u min ba'dihim yaquluuna rabb rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman suratul hashr mu ne borom bi nga xam ne moo kawete yee guddane na qaala allahu taala mu ne walladina gaa yi nga xam ne ak gaa yi nga xam ne fekk borom bi tabaraka wa taala da doon wax di woo li nga xamante ne mooy classification xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa mu tàmbalee ko yooyu rekk am nag amaatul beneen ci suuratu Hashr yi muy lil fuqara inna lil fuqaraa'i al-muhaajiriina allaziina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaghuuna fadlan mina llaahi wa ridwaanan wa yansuruuna llaaha wa rasuulahu ulaa'ika humu ssaadiquun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun wallaziina jaa'uu min ba'dihim yaquuluuna rabbanaa ighfir lanaa wa li ixwaaninaa allaziina sabaquunaa bil iimaan wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim voilà aaya yi la aaya yi la muy aaya biis bi nag la imaam indi fii waaye daa am fu mu tàmbalee mu ne lil fuqara yi ñeel na way ñi nga xam ne dañoo aajowoo seen bopp seen dañoo aajowool ya ñoom yàlla kese lañ aajowoo lañ soxlawoo waaw ñoom borom bi keseel moo leen soxlaaw te moom lañ aajowoo fuqara ila rabbihim waaye it waaye fuqara ñàkk tamit way ñàkk yi nga xam ne almuhaajiriina te gàddaay jóge woon makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifa wa takrima mu ne ñooñu alladina ñi nga xam ne uxriju dañ leen a génn min diyaarihim ci seen kër ya wa amwaalihim ak seen àll ya yabtaxuuna ñu ngay sàkku te sàkku lu dul fadlan gëneel minallahi bu tukkee ci yàlla wa ridwaana ak li nga xamante ne mooy ngërëmam wa yansuruuna allaha te ñuy dimbali yàlla dong waaw taala wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu wa sallam mooy ñoom ay nit lañ yoo xam ne dañ leen a bind borom bi da leen a bind uniquement ngir ñuy dimbali yàlla ak yonent bi alayhi salaam ñoom ñooy saxaaba yi waa muhaajiruuna yi nag lay wax nii ulaa'ika mu ne gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax kawe yu ñu kawe ci ay daraja ci maqaama waaw waaw ñoom dañu dépassé maqaama yi sax <laughs> waaw humul saadiquun ñii ñoo ñoo ñoo ñële ñoo ñu dëggu dëgg dëgg waaw darajay siddiqiya ñii ñoo ko am waaw dëggu ci seen ngëm dëgg ci ànd gi ànd ak yonent bi alayhi salaam te du am faay benn ngoog ñooñ ñooy ñan na mu teg ci beneen façon beneen xeet ci xeet yonent saa mooy classification bi yoon muhajiruna yi ñoo njëkk a gëm ci seen biir la yonent saa jóge ñoo gën ci xeet yi walladina tabawwa'u ad-daara wal iman kantaan ak ñi nga xam ne mooy ñeneen ñi ñi nga xam ne ñoo dëkk ad-daara kër ga ndax bokk na ci turu Medina yi mooy ad-daara wal iman waaye bokk na ci turu Medina yi mooy al iman mooy bërëb bi nga xamante ne moom ci boppam moo incarné ngëm yàlla waaw ngëm yàlla mooy dëkk boobu ci boppam moom moo incarné ngëm yàlla waaw bokk na ci turu Medina yi Taaba Tayba comme ni ko leen saa salaam tuddoon te ba muy nekkali mbiru dajjaali ah, waaye Madina ah waaw <laughs> nga gis alxuraan tamit di tudd euh, boobu tur boobu ah euh, muy muy tur bu mi nga xam ne moom lañ ko gën a xame muy almadina waaw muy almadina di madinatu rasulillah alayhi afdalu salati wasalaam nga dégg boroom di naan ma kaana li ahlil madinati wa man hawlahum oh! aw <laughs> min al arabi an yataxallafu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala yarghabu bi anfusihim an nafs an nafs waaw muy tudd kàddu googu hmm? mu ngi noonee muy dëkk boobu lay wax waaw mooy waa ahlul madinati waaw dëkk boobee ak la in raja'na ilal madinati la kàccoor ba doon wax ah, <laughs> la yuxrijanna al minha al ah. kon loolu lépp muy boobu yi di tur bokk ci tur yi nga xam ne mooy tur madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam kon walladina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim avant yu muhaajiruuna yi di leen fekk si waaw yuhibbuuna ñoom nan lañ mel ñoom yuhibbuuna waaw ñële dëggal la leen yàlla melale dañoo fuqaraa lañu d'abord ila allah ba pare nekk muhaajiruuna ila allahi wa ila rasuli waaw ba pare pare ñàkk seen lépp ngir yàlla muy muhaajiruuna yi mu ne ñooñee yansuruna allaha wa rasulahu ñoom ñooy dimbali yàlla ak ndawam di sallallahu alayhi wa sallam waaw ba pare moo ngi gis ni ñoom ci ndimbali dimbali yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi looloo leen ñor looloo leen yëngal looloo leen yëkkati lu dul loolu newuñu ci voilà yansuruna allaha wa rasulahu waaw ulaa'ika humu saadiquun ñu ne te ñoon ñooy saadiquun yi gis nga fuqaraa lañ muhaajiruuna lañ hmm? ah ba pare nekk yabtaxuuna fadlan min allah wa ridwaana leen yëngal mooy ngërëmu yàlla ngëneelu yàlla yërmande eh, eh, ridwaanullah waaw ngërëmu yàlla ba pare nekk yansuruuna allah aji dimbalil yàlla wa rasuulahu ñooñ kon ñooy saabiquuna yi ñii nag ñoom tabawwa'u daara wal iman non seulement ñëw dëkk dëkk bi waaye ngëm yàlla ci ñoom la fekke baax waa lamsaar ba pare na ñoom seen lépp ci cofeel li nekk waaw man haajara sopp yàlla ak sopp yonent saa salaam moo tax képp ku gàddaay di jullit boo ñëwee duñ la xoole waaye les ces étrangers là non ñoom dëkk bi ba ñëwee ba léegi y di de l'insécurité y a nangam ak nangam non non boulot on on arrive plus à travailler non en plus dañuy ñëw mel ni ñoom maintenant ils sont fii lañ dëkk quoi. y a aucune différence maintenant ak ñun lool c'est pas normal on est chez nous quand waaw di ko bind ci miiri di wane ne on est chez nous ñoom meluñu woon noonu <laughs> di siis gaa yi déedéet yuhibbuna dañuy doon sopp ñoom man haajara ilayhim képp ku gàddaay ñëw ci ñoom wala yajiduna te duñu daj fii sudurihim ci seen xol yi xaaja mimma utu ñu joxe dara naan waaye jox ko ñi nga xam ne ñooy ñii ci gàddaay si ba pare di rëccu naan mais man est defuma sama erreur <laughs> sama erreur de ma l'erreur vie saway man affaire bi ma koy soxla naan way ci man lii mbaadu erreur saway mbaadu erreur ah cettt man yi am na lu ma mënoon a fajal de sama terrain bii ma jël joxe quoi ndax mënoon naa ci am million de wala bon kër léegi daa jafe nangama ki nangam se déedéet wala yajiduna fi sudurihim haaja mimma utu waaw li ñu jot a joxe moom jeex na wa yusiruna ala anfusihim te tamit dañuy ëffal bokk na ci seen jikko yi ala anfusihim buñ gisee loo xam ne ñoom seen mbokk jullit da koo soxla pare nañ ngir bàyyi koog moom waaw ñoom ñu ñàkk kooku am waaw ñu ëppal ci seen kaw walaw kaana bim xasaasa même bu dee na lañuy ñuy bàyyee kookee ñu soxla nañ ko bu baax a baax a baax du loo xam ne ko xam nga léeg-léeg nga bàyyee nit dara loo xam ne bon de toute façon dese woon nga koo soxla mais lii dañ ci am aajo gu pressant ñu gis seen mbokk soxla ko ñu bàyyi ko deseeg yàlla waaw malgré ne soxla nañ ko. yooyu jikko la yoo xam ne boo bëggee bokk ci wàll ansaar moom melal nii <laughs> ansaarullahi wa rasul sallallahu alayhi wasallam boo ci bëggee tuuf xoolal ku nekk na mu mel nga fexee jikko woo noonu ñaan yàlla mu mu boole la waaw nga jege leen waaw mu dugal la ci seeni seeni mbooloo wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa wa man yuqa shuhha nafsi képp koo xam ne fegal nga sa bopp sa nayut bopp parce que lii ku nay du ko man ku deseg nay ci sa biir doo man lii sa waay <laughs> xam nga mos la ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf ta xadiis bi nekk ci saxiix yi nekk lu wér pëgg doon def mook Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anil jami' ak ñeneen moom kaawam moom ci kii rek waaye ñoom ñépp noonu lañ meloon waaw loolu sa <laughs> ku amul nay doo ko def waaw mais bi ñuy door a gàddaay Seydina Sa'd ibn Rabi' al ansari shahidu Uhud bokk ñuy faat Uhud keroog moom la ne laa sam bi xare bi jeexee neewul ana sama baytex Hamza seetal leen ma sama baytex seetal leen ma sa déedéet ayna Sa'd ibn Rabi' man lii bi Sa'd ibn Rabi' ana kan moo may seetal Sa'd ibn sama mbokk moom nee al ansari bi nan la def ci xare bi parce gisuma ko waaw te la gaañu keroog foofule ca Uhud radiyallahu an shuhada'i Uhud mu ne Seydina Abdurrahman ibn Awf mi yonent saa sallam bokkale woon bi nga xam ne ci la leen doon fraternisation bi ñëwul ñoom doonu ñoon def ku ñu mbokkale nga nëbb sa mbokk miñ la booleel di deedeelu ci kanamam di xam di ko jaay ne awma tus waaw xanaa rek ñu ànd rek góor góorlu rek ngir fexe am dara rek alors que yaa wépp xaalis daala déedéet moom dafa ñëw ne ko fii Medina maa fi ëpp alal wala bokk naa ci ñu fi alal waaw léegi nag comme que ne saa sallam nee yaay man la booleeg yow yaay saa mbokk yow mii jóge Makka di Abdurrahman ibn Awf radiyallahu an lenn laay def lépp luy sama alal sama fortune laay jël xaaj ko ci digg bi je vais diviser ma fortune par deux waaw léegi dama koy xaaj ci digg bi nga jël benn ma jël benn dangaa fekk tamit côté soxna ñaar laa ci am léegi da ngay seet ku la ci neex nga ne ma kii nga bëgg mu kii nga bëgg mu nekk sa soxna ma fase ko <laughs> waaw buy daam jeexee nga jël <laughs> waaye kiy maye bu tabee ki ñi koy proposer it daa war a nekk koo amit ku nekk à la hauteur tam xel la duñ la joxi baaraam nga jël nga jël lépp wala yàlla tere ñu jox lay baaraam nga jël loxo bi yëpp ngat du dem sa yoon yoolu moom yëfu baadool la la <laughs> te nag borom bi xam na ne baadool la yee ëpp léegi waaw <laughs> Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ne ko la borom bi tabaaraka wa barkeel ci sa alal ak sa njaboot waaye dullani ala ala suuq ala suuq waaye li ma lay ñaan mooy tegtal ma marché ba fan mooy jaba jaba laa bëgg jaba wan ma jaba waaw fa nga xam ne fa la ñuy yaxantoo foofu laa bëgg xam waaw waaw tax ma ne la woon la suñu sëriñ ba waxoon Cheikh Mouhamad Hassan hafidahullah bu Égypte <laughs> ci moom laa ko dégg woon <laughs> manaan waa ji daa ñëw di yalwaat di yalwaat di yalwaat xam naa gaa yi ko gaa yi ko jox bariwul ko sa waay naan subhaanallah ak naa li keer la waxoon na xaw ma fan alqahira subhaanallah léegi ana nit ñi ak jamono ji nga xamante nii nit da doon ñëw di proposer ta jullit ñu ñu yà jamono yonent salam nit da doon pare jël alalam ngir proposer ko nit xaj ko ci dëgg bokk ko moom ay yooyu ana ñooñoo léegi <laughs> nee na ma ne ko <laughs> mu ne ko non c'est xam nga boo gisee loolu tamit wàññee amatul presque mu wàññeeku mooy Sa'd ibn Rabi'a yooyu mu wax ko ki doon def loolu Sa'd ibn Rabi'a mooy ñi Sa'd ibn Rabi'a yi li tax ñu wàññeeku mooy Abdurrahman ibn Awf yi <laughs> ñoo amatul li tax amatul mooy Abdurrahman ibn Awf yi ñoo amatul waaw radiyallahu anhu waaw loolu mooy lan mooy waañee ngi jooytu gaa yi dootuñ jo presque booy walla nangam fii ndax yalwaan gi doxut <laughs> mu ne ko parce que lii ngay jooytu naan amatul naan ana jamono jooju mooy ñu mel ni Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoo amatul bañ jeexee nag la ñu la jeex waaw jamono joo xam ne nit boo ko proposé wu sax boo mooy ñëw kuy foqar ci waaw kuy summi lu ñu sol xam nga du fa ba ñu wékk way waaw yow bu ñooñoo fi ne gaa yoo xam ne yow dañ leen defal njëkk li ma waa ji wax keroog <laughs> benn bon suñu mbo sénégalais la sénégalais sénégalais libanais sénégalais la mais il vit à Côte d'Ivoire <laughs> mu ne ma mu ne ma day ñibbi nii quoi Côte d'Ivoire la jëm mook fa mook njabootam ak yëpp voilà <laughs> bon daf fi ñëwoon noonu mooy day ñëw vacances di dem. léegi mu ne mu may expliquer foofu quoi naan ma naan ma gars yi biñ biñ tracé xaw ma am na quartier euh, Abidjan bu mu mën a wax bu gars yi benn gouverneur xaw ma en tout cas genre gouverneur la ndax li ma wax gouverneur laa ko mën a jàppe quoi <laughs> raser ay bidonville yu bari yoo xam ne suñu mbokk yi ñun sénégalais yi maliens yi burkinabé yi daanaka ñooñu ñoo fa doon dëkk quoi léegi nag ñu am nag problème mu logement bu rëy voilà mais le souci moi man j'ai un immeuble yoo xam ne ndax moom il travaille dans le bâtiment ingénieur kii la yàgg na ko quoi man mi may wax sax est-ce que ba mu fa demee man <laughs> amoon naa diina <laughs> mais c'est un sénégalais ah mu ma nee na ma sama yaay sama yaay kokki la juddoo <laughs> en 1932 dañu ay naar lañu ah ay libanais lañ papa Sénégal wax na ma tamit Kaolack la fan dëgg-dëgg fan la ci wax na ma village bi yëpp mais <laughs> après man foofu man sénégalais la après ma dem Côte d'Ivoire voilà <laughs> on est on est des sénégalais nous tous ah ak mais mais ma femme est française mais sama kii bi sama doom ji elle est séné <laughs> léegi mu ne ma mu ne ma le souci mooy gars yi bon ma gis gars yi am problème quoi. bi bi lool xawee ma am ñoo xam ne bon euh, ma ne naa jël ñenn ngir euh, comme que ah, sama immeuble bi rëy na euh, bon ma utal leen foo xam ne fa la ñuy nekk mais c'était temporaire pour en attendant ngi xool feneen mais a na gars yi ñu ñëw non seulement waxuma la dem ñu indi ñeneen ba pare te xaaju ñu faa bëgg a jóge mu ne ma c'est ça aussi le souci quoi ma ne ko ah loolu de xam nga ne moom ñun moom noonu lay demee <laughs> waaw mooy yow nit ki danaan la kaar ma héberger la temporairement pour rek boo paree sa kii waaw difficulté yi nga nekk wala da ngay dóor a ñëw yow nga ñëw bëgg a sànc euh, façon yooyu ñooy dem ba waxuma la dara néeg ba nga leen fi jox ñu commencé euh, euh, di xëccoo yow salon bi ñu naan déet boo mayul yow sa néeg ba nga fi am moom la ñuy mujj di xëccoo moom yow après nag di xaar nag yow nga génn xajal leen xam nga loolu mooy ak mbaadool la moo tax Cheikh Mouhamad Hassan la <laughs> mu ne waa ji ba gis nga ba Abdurrahman ibn Awf yi jeexee ci la Sa'd ibn Rabi' yi jeex radiyallahu anhuma waaw ñoo xam ne dañ leen di jox baaraam ñu jël loxo bi ñàpp bu dem seen yoon ba pare nag jàpp ne ñoom ñoo nekk seen fulla seen droit la alors que yow dañ leen doon dimbali kese te mënoon nañ la ci bañ a fekk loolu nag moo tax ñu bari léegi nekkuñ ne dañoo bañ a dimbali de dañuy conséquences yooyu lañ ciy xalaat moo tax duñu ko defati waaw dañuy gis ay nit nekk ci problème ñu man leen a dimbali mais dañ naan ji mën naa leen a dimbali financièrement autrement mais moom andi leen sama kër wala feneen non du ko def parce que xam naa gars yi léegi nag parce nit ñi mel noonu wal iyaazu billah wal wal wallahi billah kon loolu lu garaw la <laughs> kon walladina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi suduurihim haajatan mimmaa uutuu wa yu'thiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun képp koo xam ne kon faj nga fegal nga sa bopp sax nayu bopp ñoo ñee ñooy ñi texe walla lansaar ñooy ñi texe waaw ak ñi mel ni ñoom léegi nag kon muhaajiruuna nga lansaar yoon moom léegi nag mu ëndi nag xeet yoneen saasan ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw seen ginnaaw mu ne te ñooñ la imaam indi fii waaw di wax lu kaale mag buntu gëneel gi nekk ci ñaanal sa mbokku jullit foo xam ne new fa mu ne walladina jaa'u min ba'dihim borom bi ne walladina ca aaya bis ak ñi nga xamante ne ba léegi ñi ñoo composé xeetu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñi nga xam ne jaa'u dañoo dikk min ba'dihim ginnaaw ñi ma fi tudd muhaajiruuna ak lansaari di sahaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom lan la ñu nekke borom bi melale leen ne nii mooy li nga xam ne mooy seen xaal te ci ko yéen ñi ñëw seen leen wax li yaquluuna dañuy wax naan di ci sax waxul ne xaalu xaalu dañuy wax do na lu ñuy sax di ko def saa bu ñu jullee ñaan bu ñu nekkee sax ci mbedd yi di dox xalaat yi ñaanal seen mbokk yi leen jiitu woon ci diine yaquluuna dañuy wax rabbana e suñu borom ighfir lana yal nag ñu jéggal wal ixwaanina ñeel suñu mbokk ya tamit suñu cousin ya suñu mbokk ya alladina ñi nga xam ne sabaku naa ñooñu jiitu bi liimaani ci ngëm yàlla gii nga xam ne dañu fay ñëw fekk ñu fi jiitu woon waxoon naa la ko fan yee bu ñu sàgganoon dërëm bi du réere ci ñoom kon doonul ak ci ñun waaye borom bee tàggat <laughs> borom bee leen tàggat ñooñu xuuli xuuli nasri muhammadin sallallahu wasallam la al-Qahtani waxoon <laughs> rahimahullah ne rajulaani qad xuliqa li nasri muhammadin sallallahu alayhi wasallam di wax al-umarani sayna Abu Bakar sayna Umar waaye loolu daa ñoon mais mooy saxaaba yëpp mooy tamit képp ku baax koo xam ne yow laa taxuzaka fi fi laahi lawmatu laa'im lawmatu laa'im waaw yow du la jàppe ci yàlla aji nga ñaate aji nga ñaate ku man di doon kooku xamal ne yow yàllaa la bind ngir un service mooy lan ngir nga dimbali ko moom ak ndawam bi ta'ala moom borom bi ta'ala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ndaw saraf waaw kon ñii lan lañ mel mu ne nag kon ñooñ lan la ñuy wax ñii ñëw seen ginnaaw ah borom bi yàlla nag ñu jéggal ñun parce que booy ñaan tàmbalil sa bopp moo la yone saa sam noonu ibda bi nafsika tàmbalil sa bopp summa bi man tawl ginnaaw gi nga gàll nag ñi la gën a jege moo tax ah, ah, ñi la gën a jege topp ki gën a jege waaye doo tëb sa bopp waaw ndax na li nafsika alayka haqqa voilà moom la yonent bale saa saam ba muy wax sadaqa Salman loolu la Salman tàmbalee te yonent saa saam ci boppam moom yow la wax na waaw wax nag mel noonu gisoon nañu sa bopp daa am ci yow ak waaw door jàll ci ñeneen kon moo tax booy ñaan rabbana ighfir lana borom bi yàlla na ñu jéggal wali ixwaanina ak suñu mbokk yi nga xam ne sabaqu alladina ñi nga xam ne sabaquna ñooñu jiitu woon bil imaani ñooñu jiitu woon ci ngëm yàlla waaw wala tajal te yal na bul def fii qulubina ci suñu xol yi xillan ak bajj bajj ak lu ñuy bañaateeg waaw di am ay een ak tamit lu ñaaw lu ñu leen di jàppal ak ëmbal ci suñu xol yi waaw yal na lool bu ko am waaw taxaw di di di bàkkook yaa bañub jullit yow yaa yiis <laughs> waaw di bu ñu ma ko bañee waaw di ko bàkkoo nag di ko wax ku nekk waaw te ku mel noonu du du jëfam la bañ de non jëmm waaj ci boppam la bañ mu sañoon waaj éliminer wu dootu nekk ci kaw suuf wal iyaazu billah rabbana e suñu borom innaka yow raufun rahim raufur rahim waaw waaw mooy kii ñeewante jaamam yi mooy aji yërëmaa koon ji kon lii mooy ñi ñëw seen ginnaaw ña ñu ñaanal gis nañ leen non ngëneel kon gu nekk ci loolu te borom bi moo ñu ko wax moo ñu ne lii la ñuy wax mooy wax leen ko waaw comme bu ne kullu man daxa man daxalahu euh, kaaba la man daxalahu jàkka ji kaana aminan ku ma dugg nekk en sécurité mooy yéen am minoo boo ay wa da ngeen ko mettre en sécurité yéen itam day leen wax lii te mooy borom ñu sax ñuy ñaanal ñii la jiitu woon ci gii ñëpp nag saxaaba yeeg képp ku baax ku la ci jiitu woon rek waaw hatta ci nga xam ne mu ngi dund kaw suufa ah, mais moo la jiitu ci ngëm yàlla gi moo la mag moo la njëkk moo la njëkk ci l'islam gi booy ñaan lii dugalaale ko ngëneel gi nekk ci loolu ngëneel gi nokk ci loolu waaw Allah waaw ngëneel ñaanal koo xam ne fa nga koy naan dafa fàddu neku kon aay bii wañ na ko te borom bee ñu digal ñuy wax loolu te nee na loolu wax ñu ñëw ginnaaw ñu baax ñi leen alimamu alxafidu nawawi rahimahullahu taala xam nga xam nga xam nga aaya bi gisoon nañu ko mënoon nañ ko fi gis ah ci chapitre cent soixante-deux baabu sadaqati anil mayyit wa du'a lahu moom la njëkk woon qaala allahu ta'ala walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman mooy buntu booy wax saraxe ki nga xam ne daa génn àddina saraxeel ko ak di ko ñaanal waaw léegi nag ñu dal ci laaya bi moon di waat mu ne qaala allahu taala wastaghfir li dambika wa lil mu'minina wal muy wax yonent bi alayhi salaatu salaam ci suuratu sayyidina Muhammad sayyidina suuratul qitaal ay dix-neuf ne yonent saa salaam ñaana la njéggal li dambika sàkkul yàlla mu njéggal sutural li dambika ñeel say bàkkaar walil mu'minina waaye ñeel way ngëm yàlla yi wal yu góor yi wal mu'minaat ak yu jigéen yi mooy yeneen saa sam est boroom bi bu ko digalee muy ñaanal njéggal way ngëm yàlla yu góor yu jigéen yi moom képp ku gëm yàlla saa buy ñaan dañ saa nekk déedéet kon borom baa ngi digal soppeem bi alayhi saa sam muy ñaanal nit ñi foo xam ne moom gaa yi new na waaw est ñépp a fay nekk déedéet am na ñu fa mën a nekk am na ñoo xamante ni te ña fa nekk daanaka ñoo gën a néew ña fa newul <laughs> waaw kon nag lii bokk gëneel gi ci nekk yeneen saa sam ci boppam bi. daal di koy digal kon al imaamul xaafidu mooy ñaanal sa mbokk ci loo xam ne ñëw fa al imaamul xaafidu nawawi mu indi aaya bu mujj bi ah mu ne wa qaala taala ixbaaran an ibrahim alayhi salaam rabbana ighfir li wa liwaalidayya wa lilmu'miniina yawma yaquumul hisaab ah aaya suratu ibrahimu alayhi salaam aaya 41 mu ne wa qaala taala boroom bi nga xam ne moo kawite yégul nee na ixbaaran fekk muy nettali an ibrahim mooy sayyidina ibrahim la doon nettalee mbiram alayhi salatu wassalaam xalilur rahman mu ne rabbana fekk sayyidina ibrahim doon ñaan naan rabbana ighfir lii naan rabbana e suñu borom ighfir lii yal nag ma suturaal yal nag ma jéggal wali waalidayya ak sama ñaari waay duuru walil mu'minina ak mboolem muy ngëm yàlla yi yawma bis ba nga xam ne yaqumul xisaab ca la atte gi di taxaw caytu gi di taxaw mooy Seydina Ibrahima ñi muy ñaanal da leen a gis ñoom ñi ñëpp way ngëm yàlla yi ñépp la ñaanal mooy képp ku gëm yàlla Seydina Ibrahima ñaanal la la alayhi salaatu wassalaam yàlla na ko yàlla fayal amiin <laughs> waaw yal na ko borom bi defal li mu ñaan waaw <laughs> waaw mooy mu ngi ñaanal ñoo xam ne imaginer jullit ñi jaar ci kaw suuf après moom yépp yépp yépp yépp ba yawmal qiyaamati te tamit attention même ñi ko jiitu woon parce que bu neew euh, euh, ak way ñoom yàlla walil mu'minin mooy hatta sayyidina adam ci la ñaanale naa la hatta sayyidina adam alayhi salatu wassalam topp ba ci moom ñépp rek ñaanal la boppam ñaanal la ñépp <laughs> te ñooñu est ce dañ faa nekk de gëneel joobu am ah ne ki gën ci mbindee fi yeneen saa saram borom bi da ko ne wax euh, euh, wastaghfir ah ah ñaanalal déggal li dambika walil mu'minin wal mu'minat ba pare xalil la deuxième moom mu ko doon def kon nag loolu di wane gëneelu di ñaanal quand même sa mbokk wala nit ci wala am mbooloo du du affaire benn nit ah